mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi ñi ngi dellu si waat ci tawfiqu borom bi azza wa jal ci sunu dars tawxid bi ñuy amal suba gu jot ci sun téere boobu di charx baadu fawaidi surati alfatiha mu mel ni jataay bi mooy juróom-benneelu jataay bi ñi ngi woon nag ca la nga xam ni saar wi moom la ëmb benn gisoon nañ ne saar wi dafa ëmb mboolem xeeti tawxiit maanaam ñetti xeeti tawxiit yépp loole tomb la bu am solo ndax amaana <clears throat> ab laajtekat mën na laaj waaw darsu tawxiit moom ñu bëgg ne dañ ciy jàng faatiha lan mooy rapport bi lan mooy relation bi xamal ne suuratul fatiha saar la woo xamante ni nii dafa ëmb mboolem ñetti xeeti tawxid yépp ndax moom suuratul fatiha dafa ëmb ci tënk la nga xam ne alquran dafa ñëw faram fàcce ko te alquran kat boroom xam-xam yi dañu gis ne dafa ëmb ñetti mbir benn ci ñett yooyu mi ngi aju ci wàllu tawxid saar wi nag di suuratul fatiha moom kazalika mu làmboo ñetti xeetu tawxid yépp gisoon nañ ne alhamdulillahi rabbil alamin foofee la fay fekk mooy tawxidu rububiya arrahmani rrahim maliki yawmi ddin la nga fay fekk mooy tawxidul asma wa sifaat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in la fay fekk mooy tawxiidul ibaada muy ñetti xeetu tawxiid yépp daal daje ci saar wi kon gis nga lii wajh boo xamante ni nii wajh bu qawi bu dëgër bu lay won rapportu ak suratul fatiha waaye kadalika boroom téere bi dellu siwaat ne moom suratul fatiha dafa ëmb ñaari xeetu ñaan yi ndax ñaan ñaari xaaj la duaaul ibaada ak duaaul masala mu mel ni ci bind bi weesu waxoon nañ ci duaaul ibaada waxoon nañ la duaa duaaul ibaada mooy xeetu ñaan gi nga xamante ni nii moom lañ tuddee mboolem xeeti jaamu ndax xeetu jaamu yooyee jaam bi daf koy jooxe di ci yaakaar payooru borom bi azza wa sunu boroom nangul ko daal di koy fay akuk yiw beneen xeetu ñaan bi mooy duaaul masala ma ngoog gis nga xam teqantal yi dafa am solo lool ndax ñu bari ci nit ñi dañ cee nekk di déngi déngi nekk ci cig ngëlëmte ndax léegoo léeg ñu ne la ñaankat jaamu yàlla la kon bu boobaa waroo ñaan kenn ku dul yàlla waaye nga wëlbatiku kasaalika gis ni léegoo-léeg nga am soxla ñëw ci sa moroomu mbindéef ne ko may ma 1000 francs loolu ñaan la wala du ñaan loolu la waaw kon nan ngay boolee kon suñ la nee ñaan jaamu yàlla la ak it jumtukaay wala soxla wala jëfandikuwaay wala koppar wala leneen loo xamante ni da ngay ñëw di ko ñaan sa mbokk sa sa mbokk jullit wala sa moroomu mbindéef nan lañuy ñuy boolee dégg-dégg googee ma ngoog boroom xam-xam yi daal koy leeral daldi koy faramfàcce dellu ci alquran ak sunna yonant bi sallallahu alayhi wa ñu ne la ñaan ñaari xaaj la ñaanuk jaamu comme lu mel ni julli woor asaka wàkkirlu dimbali su sukkasndiku mbir yooyee nga xamante ni jaam bi dafa koy jooxeel boroomam gis nga ko di ci yaakaar boroomam loolu moom kenn du ko defal kenn ku dul sunu boroom azza wa jall ñaareelu xaaj bi mooy ñaanuk laaj léegi nag ñaanuk laaj mooy lan mooy sàkkuk aajo ñaanuk laaj nag dafa am ñaari façon dafa am ñaari forme ma ngoog su fekkee aajo ga ngay sàkku kenn moomu ko kenn yoru ko kenn amut kattanam kudul borom bi tabaraka wa kon sàkku aajo foofu ñu tuddee ko ñaan day nekk jaamu yàlla kenn du ko def ci kudul borom bi tabaraka wa lu mel ni nga bëgg aljanna ma ngoog kan moo la mën a may aljana borom bi azza wa jalla moom dong moo am kàttanam lu mel ni wërsëgu yaatu lu mel ni gudd fan lu mel ni njaboot gu barkeel te tekki ak yu demee noonu kan moo la mën a defal loolu borom bi azza wa jall rek moo la ko mën a defal kon façon ñaan googee nga xam ni sàkku aajo la waaye ci loo xam ni borom bi azza wa jall rek moo am kàttanam loolee ci yàlla rek lañ ko war a sàkku kenn du ko sàkku ci keneen beneen xaaj bi mooy ñaan ga nga xam ni dagan na mu dox diggante mbindeef ak moroomu mbindeefam ñaan googu nag boroom xam-xam yi indi la ci ay charte kon teewlul bu baax nga jël not nga tënk charte yooyu nga jàpp ko bu baax bu ko defee daa mën faram fàcce masala bi tomb bi charte yooyu mooy mbindeef ma ñuy ñaan faawu lii daje ci an yakuna xayan qaadiran yasma mbindeef ma ñuy naan di ñëw ji moom di ko sàkku di sàkku ci moom soxla day nekk kuy dund an yakuna xayan ma ngoog ku faatu kenn du ko ñaan ci ñaari xeetu ñaan yépp ndax lan amul lum la jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu faatoo léppam dagg na ba mu des ñett te ñett yooyu mooy lu mu jëfoon ci lu baax luy wéy moo xam œuvre sociale la wala doom ju baax wala xam-xam boo xam ni bàyyi woon na ko ginnaaw maanaam loolu ni mu nekkee lu noobul moo tax sunu borom jël yiw yooyu def ko muy yiw yu continue mais nekkul loo xamante ni nii kat ka dee day ñëw di ko fi def kon kii dee lien bu mu amoon ak ñi nekk ci kaw suuf dagg na la la koy gën a confirmeel mooy yow yaa ngi ci dund àdduna moom ma nga ca bar sax kon amul lenn loo xamante ni nii moom mën na la ko exaucer mën na la ko nangul waaye nag gis nga ci soppi li nga xamante ni nii moom mooy gëm-gëmu nit ñi ak seen diina fexe nañ ba pas-pas boobee nga xam ni pas-pasu païen la woon mi ngi dundaat ci ñu bari tey te ñooñu ñu ngi woote woo ay jullit muy lan lee morts na sont pas morts gis nga ko mango loolu nag seytaane yi jinne yi ñoo koy def liggéeyu seytaane yi la déggoo léegi nga dégg ñu ne la a ah, am na benn xale de bu juddu xale baa ngi am ñeenti at xale bi de nee na moom moo dëkkoon ci kër gi il y a cent ans luñ ko fi laaj nag mu wax xamal ni kooku moom ab ponkalum jinne la àndal rek ponkalum jinne baay wax wallahul mustaan xam ngeen ni jinne yi ñoom sunu borom def leen may gudd fan bu ko defee mooy wax li fi doon xew diw nangam diw nangam am na garab gu nekkoon fii nangam nangam nangam ñu naan pourtant li muy wax dëgg la de kon moom la moom moo ñëwaat ku dee du ñëwaat ku dee du ñëwaat ma ngoog loolu pas-pasu lan la pas-pasu indo-grec moom lañ naan nirvana pas-pasu indo-grec la te da ngay fekk ñenn ci jullit ñi di ko gëm naan nit kat bu deewee ruuxam day ñëwaat su fekkee nit ku baax la woon aha mu nekkaat nit ku baax wala mu nekkaat jëmmi doomu aadama su fekkee nag ku sàggan la woon ruux ba day daal di nekk muus wala mu nekk mbaam wala yu demee noonu loolee du pas-pasu islaam pas-pas bu yàqu la dara wéru ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indiwu ko jàngalewu ko loolu yaa ngi koy fekk ci Inde yeeg rek yi bu ko defee kon na nekk kuy dund na nekk koo xamante ni nii ku am kàttan la ci lañ koy ñaan maanaam doo fekk liir wala koo xam ni liggéeyul nga koy ñaan cent mille francs ku la dégg danaan kii wérul kon la nga koy ñaan na fekk mu am ci capacité mu nekk nag koo xam ni ku teew la ku lay dégg bu mu nekk koo xam ni dafa fàddu nekku fi nga tëju sa néeg yaa ngi dégg moom ma nga fële ca beneen dëkk nga naan ko diw may ma nangam diw may ma nangam ma mu nekk koo xamante ni nii day dégg dégg nag daayaatu mën na nekk dégg goo xam ne nopp la direct wala par intermédiaire u téléphone wala beneen jumtuwaay wala sax ci wàllum mbind wala wàllum yóbbante ak yu demee noone kon daal charte yii moom moo ciy daje pour ñu ne ah lii nag mooy ñaan gi nga xam ni mooy ñaanu mbindeef nga xam ni fan lay dugg day dugg ci buntu lan taawanu alal birri wa dimbalante leen ci mbaax ak ci ragal yàlla bu ko defee kon mu ne loole kon lu am la magook loole nag mooy li nga xamante ni nii moom mooy lan moom mooy duaaul masala kon du du'aaul ñaan dafa am ñaari forme du ibada du'aaul masala du'aaul ibada sunu borom rek lañ ko war a defal mooy mboolem xeetu jaamu yi du'aaul masala mooy ñaan gi nga xam ni mooy ñaanu laaj am na ci lool sunu borom rek moo ko moom ndax moo am kàttan gi moo am mën-mën gi moo am sañ-sañ bi am na ci loo xamante ni nii nag mënees na koo sàkku ci mbindeef su charte yi dajee charte mooy lan charte ya